inna asxaabal jannati lyawma fi shughulin faakihun suñu boroom nag tabaaraka wa taala di wax ci bi nga xam ne mooy juróom fukk ak juróom ginnaaw bi ñuy wax keroog bu ñu ëfee ci buftu bi ñépp dajaloo fa moom ñu daldi teew mu ne tey kenn duñ tooñ kenn te kenn du yéen nit ñi yéeftul yéen yéefar yi deesul leen fay lu dul la ngeen newoon doon ko jëf ca kaw suuf mu ne inna asxaabal jannati fii lañ war a jël tey mu ne inna dëgg-dëgg asxaabal jannati waa aljana al yawma tey bésu xisaab bii bésu yawmal qiyaam bii bu ma leen àttee ba pare fii shughulin faakihuna dañuy nekk ci seeni soxla yoo xamante ne nii mooy xéewal ya ma leen di terala de faakihuna ñu nga fa di bànneexu nekk ñoo xamante ne nii ñu ngay bànneexu ca seen xéewal yoo yële hum ñoom wa azwaajuhum ak seen soxna ya ma leen booleel ak seen soxna yi nga xam ne ñoo leen ñoo gëmoon comme ñoom fii ji àddina ak ñi mel ni ñoom ci lu baax fii dilaalin ñu ngi nekk ci ay ker alal araa'iki nekk ca lal yu kawe ya yu nga xam ne ca wurus la muttaki'una nekk ñoo xamante ne nii ñu ngay soonu ca seen kawlal ya de lahum fiihaa dina leen fa ñeel faakihatun li nga xam ne ay fooytéef la xeetu firi yépp walahum te ñeel na leen maa yad'una lépp loo xam ne moom lañ laaj te lépp lu ñu mébét rek suñu boroom nee na dinaa leen ko fa indil foofale salaamun qawlan boroom bi nag di leen wax ne salaamun jàll na jàmm mooy ne jàmm dina nekk ci yéen ndax boroom bee wax qawlan wax min rabbir rahim tuggee ci seen boroom bi nga xamante ne nii boroom bi nga xam ne mooy ki yaatu yërmande wamtaazul ma mu ne nag yéen nag wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun kantaa yéen ñi nga xam ne yéen waa nekkoon jombu ñaa jaamu ñaa ca kaw suuf ne du ngeen ma jaamu ndax jombu ngeen daal di ma jaamu daal yéen da ngeen réyal seen bopp di ma jaamu léegi nag détaché wu leen mooy ràññeeku leen ci jullit ñi bu leen nekk ak ñoom sori leen fële waaye ñoom ci seen biir bu ñu nekkee ñoom yéeféri kese borom bi naan leen wam taazul yawma ayyuhal mujrimun yéen way jombu ñaa jaamu ñu def leen ay ku nekk xeet bu nekk rek ki yéen ci façon yéeféri yi nag nañ féete ñi nga xam ne neew ñoon yàlla sa amul nañ féete nee ñi nga xam ne dañ ma doon bokkaale nañ féete nee ñi nga xam ne ñoom lekk alalu ja nit ñi ci tooñ kese lañ noon nañ féete nee ku nekk wooy mooy bu ngeen deñee ci góoy jullit ñi mooy ràññeeku ci ñoom ba kenn dootu leen xam ba ñu xàmmee leen léegi ngeen nekk fële waaye yéen ci seen biir na def noonu de alam ahad ilaykum suñu boroom nag di wax ne alam ahad ilaykum ne leen waaye ndax man diguma leen woon yéen waxuma woon ci lu jiitu yaa bani aadama yéen doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam yii ma nar a dugal safara tey allah ta'budu shaytaan est-ce que waxuñu ma woon ci lu njëkk ca ak sama yonent yi ma yónni woon ca kaw suuf ke bu leen jaamu shaytaane bu leen ko topp ci lim leen di digal ndax innahu dëgg-dëgg moom iblis lakum ñeel na leen aduwun noon mu mubiinun bu leer bu dekkaare boo xam ne nëbbu ci dara luy wane ne moom ab noonu jaamu doomu aadama yi leen waaye léegi kon lan moo tax ma waxoon leen leen lépp digoon leen ko wax leen ko wax leen ko foofu fële digal leen ne leen bu leen jaamu alam ahad ilaykum ndax diguma leen woon te digal leen que ne bu leen topp saytaane ngeen ñëw topp ko ah te moom seen noon la bu leer mu ngi nii dugal leen fi ngeen ne wa an i'buduni est-ce que waxuma leen woon digaluma leen woon ca kaw suuf ne wa an i'buduni te ngeen jaamu ma dong man borom bi tabaaraka wa ta'aala te bu leen ma ma wax mooy jaamu borom bi te doo ko bokkaale siraatun mooy yoon mustaqimun wu tolloo wu cowooral wi walaqad mu ne te dëgg-dëgg adal la gis nga iblis sànk na minkum ci yéen jibil lan ci yéen nit ñi jibil ay mboolooy nit yu bari kasiiran nit ñu bare bare bari ñu fi jaar ci kaw suuf iblis son sànk na leen afalam takunu tanqiluun ndax yéen du ngeen xalaat te du ngeen utiliser seen xel yi kon ba xam ne iblis seen noon la ñun ñu ngi nii di dund di ko jàng du jàng nañ ko noonu ñu ngi nii di ko jàng borom bi ñun lay waxal mooy nañu fexe ngalawaay bu leen topp iblis ndax gis nga li leer du gisoon nañ ci saar ya ñu génn saar bi ñu génnoon saad hein bi nga xam safaat boobu bi muy wax ne ñu bari wala xam dalla sànk woon na lu jiitu waa Makka ñi aksarul ñi ëpp ci ñi ëpp ñi ñi fi jiitu woon ba pare mu leen di loolu Iblis moo leen sànk tamit loolu lay wax nekkoon kon nag waaye yéen léegi du xam ngeen lool afala afalam takunu ndax nekkoo ngeen woon afalam takunu ndax nekku ngeen woon tànqlu na de xalaat loolu lii nag àllaaxira la leen koy wax waaye ñun suñu borom ci xéewalam wax nañu ko ci alxuraan ñu gis ko léegi mooy ñun waruñoo bàyyi nag di bokk ci ña nga xam ne bu yawmal xiyaamee bu koy wax ñu bokk ci ñam koy wax ci ñi nga xam ne ñoo fooy seen ndaw fooy seen àddina ba iblis ndax leen bañ dem war a dugg safara suñu borom di leen wax lii ñun jàngal nañu ko léegi moo tax nañu moytandiku bàkkaar yeeg yooyu ak xumb naag neex na moom la ñépp yi def bu fekkee dafa xaraam ma ne na ko àddina bi yépp def yow bul def loolu te yow bu boobaa yow yaay mbooloo mi comme l'imam ahmad ibn muhammad na hanbal wax ne yow yaay jamaa de ku nekk ci dëgg même bu dee benn nit la àddina bi yépp nekk ci caaxaan yow yaa nekk ci dëgg bul ne mukk nit ñee bari kon fa fa non bu dul woon dëgg kon du ñu bari waaye ñaata laal alxuraan naan walaakin aksara naas yi waaye ëpp ci nit ñi du ñu xalaat loolu kay yàgg nañ koo gis kon mbir mi nekkul ci an ñu ñan ñoo ëpp seenu ëpp day wane noo ñun ñoo ñi ci dëgg déedéet kon nag suñu boroom ne leen kon afalam tawut goon waxoon naa leen loolu lee wala qad adallak sànku dëgg-dëgg sànkoon na moom iblis minkum ci yéen jibillan kathiira ay mboolooy xeet yu bari afalam takunu tànqilu lu tax nekku ngeen woon ca àddina tànqilu na di xalaat haadihi comme que nag yéen a ngi fii ci àllaaxira tey haadihi gis nga lii ngeen di gis nag mooy jahannamu mooy safaraaw jahannama allati bi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen ca kaw suuf tuwaat wu nañu leen ko doon tëkkoo di leen ko dig naan leen bu ngeen tuubul looloo leen di xaar ngeen di weddi kon nag tey islawhal ma ay wawaay soobu leen ci dugg leen ci safara si bima taaf takfuruun ci sababu la ngeen xam ne nekkoon ngeen ca kaw suuf doon ko bi sama yonent yi ma yónni woon alayhimu salaatu wassalaam suñu boroom ne nag yéen yéeféri al ma gis nga tey ndax naxtimu ala afwaayihim dañuy nekk ñoo xam ne dañuy kaste li nga xam ne mooy seen gémmiñ yi tey du lay du di uti lay du fi am de watu kallimaa te li nga xam ne moom la ñuy bàyyi mu wax te muy wax ak ñun borom bi di seede contre yéen mooy mu wax ak ñun aydihim seen seen seen seen loxo ya mooy wax ne borom bi kii man la doon sàcce bu doon sàcckat la kii man la doon dóori nit ñi yor bu yaram di dóor nit ñi nekk police di sàcc alalu ñu ñee ko dóor ci loo xam dëgg waaye képp koo xam ne doole la borom bi joxoon moo xam pouvoir ak lu ne nga jàpp di ci noggatu ni way néew ju doole ji loxo yi ñooy wax ne borom bi kii man la ko doon defee wa tashhadu muy seede arjuluhum seen tànk yi bima kaanu yaksibun fi nga demoon ci bërëbu caay-caay yeeg yépp yi la borom bi doon tere ngay dem say tànk bu keroogee da leen di seedee bi maa kaab bi bi maa kaanu ca la nga xam ne nekkoon nañ ca kaw suuf yegg si buuna doon ko fàggu léegi xam nga lii wax nañ la allaaxira daa am ay bërëb yu wute gisoon nañ foo xam ne ñoom ci seen bopp mooy biñ gisee ca suuratul mumtahana booy mooy mujaade la ba nga xam ne ci la ñuy waat ne suñu boroom ne gis nga yow bés bi leen borom bi di dajale fa yaxlifuuna lahu mu ñuy waatal borom bi naan dañ loo weddi woon dañ doon jaamu yàlla kamaa kenn nga xam ne na la ko niñ leen di waatale moo tax ay bërëb luy wute foo xam ne borom bi da leen di bàyyi ñuy wax di waat ne ñoom ñoom ci lu baax lañ ne woon weddi wuñu woon am foo xam ne borom bi danaan le day kaste seen yépp ne lan nañu dootul wax sër yi laay bàyyi ñu wax loolu nag lay wax nii mooy ci bërëb yooyu benn bi mooy bii bi nga xam ne boobu moom lan nañu lay tëj bàyyi cër yi ñuy wax te gisoon nañ ko ci suuratu Xaafir ba ñuy wax naan naan waa yéen suñu cër yi li ma shahidtum alayna lan moo doon ngeen di seede contre ñun mooy comme lii rek suñu boroom ne walaw nasha'u bu ñu sooboon la tam la naa doon nañu far ala ayunihim ci seen xol seen bët yi ba lu ngeen gis fii ci àddina mooy ñu bari ci ñoom lool la leen borom bi defal mooy dafa seen seen bëtu seen bëtu yi ñu leen di may ñu gis yiw suñu borom da ko far ah fastabaqu sirat léegi nag gaaw leen ngeen dugg ci li nga xam ne mooy yoonu yiw wi léegi afalaa yu afa annaa yubsirun waa ku ma defal loolu moom far bëtam yi nga xam ne moom la war a gisee kooku moom nan lay mën a gaawi dem ci yoonu yub bi yi nga xam ne mooy yoon wi nga xam ne mooy yoonu coow wooral wi di yoonu alquran loolu du mën a nekk am ñu ne walaw nashaa'u bu ñu sooboon la tamas naa kon suñu boroom dina dina far ala ayunihim ci seen bët yi mooy yawmal qiyaam ku mel ni jël nañ ko ci Abdallah ibn Salaam alayhi salaam alayhi ridwaanu moom mu ne lii allaaxira lay boroom bi di wax ne bu ñu sooboon la tamas naa te loolu lañuy def ala ayunihim ci seen bët yi ñuy fi weddi keroog yawmal qiyaam fastabaqu siraat ne leen nag gaaw leen ngeen yéeg siraat bi nga xam ne mooy nekk mooy mooy pont boobu nga xam ne moo gën a sew karaw gën a mën a yëngatu jaan bu ñu jam mooy ne loolu noonu fa ngeen di jaar siraat léegi yi aywa damay far seen xar kanam yi seen bët yi ba du ñu gis nag ne leen nag fastabaqu siraat aywa gaaw leen ngeen yéeg siraat fa annaa yóbbu yubsirun waa ñu nan la ñuy gisee mooy foo jaar ñu tëmb ci biir. am ñu ne mooy fii rek ci àll àddina bii la mooy borom bi bu sooboon ñu bari ñi mooy ñi nga xam ne mooy naru leen a gindi ci ñoom noonu la leen di def far seen bëtu xol yi ba du ñu gis dëgg léegi nag da pare tamit borom bi digal na leen yéefare ku dul yéefare gaaw leen ngeen gem jiitu ci sama ngeen nekk ci sama yoon wi waaye mu ne waa ñi nga xam ne man maa far ci ñoom seen bëtu gisu xol ba du ñu gis yiw bi ma indi fa am naa yóbbu si ruut ñooñ nan lañ koy gisee ba koy topp mu ne walaw na shaawu bu ñu sooboon la ma sax naahum doon naa soppi seen mbind mi la ala makaanatihim fa ñu nekk ku def bàkkaar fa nga defee bàkkaar bu sooboon borom bi fa la def la wala def la leneen def la leneen wala mu jël soppi sa mbind léegi famastata'u te gis nga bu boobu lu lool xewoon duñu man mudiyan daal di jóg di dox duñu ko man wala yarji'una te duñu mën a dellu seen kër yi ak fa ñu woon de kon nag loolu la de mooy ne du ñu mën a dem te du ñu mën a dégg du ñu mën a dellu mooy bu borom neexoon borom bi mu soppi leen def leen ay ay bant léegi ku mooy yàlla rek fa nga ko mooyee mu def la am mbaam wala mu def la li nga xam ne mooy benn benn jéndi benn tabax boo xam ne dootul bouger wala benn garab nga xam ne du mën a tee dem wala hum yarji'un te duñ mën a delloo ginnaaw de mu ne waman nu'ammirhu lii lépp nag comme loolu rek li ñu waxoon sànk jëlee nañ ci Abdallah